ci ñoom waaye xam nga ne moom dooñ demewul noonu waaw ñu ne kon nag day far bépp bàkkaar bépp ñaawteef boo xam ne kabiratan kaanat sayya moo xam bàkkaar la boo xam ne bàkkaar bu mag la comme li ñu wax njaaloo rey nit aw saghira wala bu ndaw la waaw waaw loolu lépp jëw yooyu yépp rey nit waaw def lu graw yow daal defal lu baax rek après na ko dindi léegi mu ne waaye nag loolu mooy seen wax ñoom te loolu dëgëro mu ne wa xamala al jumhur hada al mutlaqa ala al muqayyadi fi al hadith as sahih inna as-salata ila as-salati kafaratu lima baynahuma amim naan amim naan as-salawatu al khams ah wa ramadan ila ramadan ak yooyu mu lim lim lim ne kafaratu lima baynahuma lima baynahunna ma lam taxus aw majtuniba til kabaa'ir aw kama qaal bu dee ne waa ji mu ne ndax mu ne waa jumhuur nag rahimahullah dañ ne lii nga xam ne dafa joyu ci aaya bi xam nga dafa joyal innal xasanaati mooy yu baax yi dañuy yóbbu yu him na sayyi'aat dañuy yóbbu yu ñaaw yi ñu ne waa jumhuur nag ñoom parce que du ñu def jël ci alxuraan tànn sa wala neex contre yeneen yi déedéet dañuy jël yëpp boole waaw maadaama moom aljamu mumkin too xam hamlul mutlaqi ala al muqayyadi mumkin jël li nga xam ne alquran da ko wax mu joyal waaye waxu yonent bay saa saa ak yenn partie alquran ñëw wax leneen dañuy xam ne lii moom ñépp amul dara lu ci contradictoire waaw dañu nag lu nekk place léegi nag ñu teg ni kon inna salaata li koy wane nag lii du bàkkaar yépp lay lay fat ndax yonent bay saa saa moo ne as-salawaatul xams nekk saxiix yi mu ne gis nga juróomi julli ah wa ramadan ila ramadan ah ak ramadan ba bara leen ramadan bi ñëw ñoom dañuy dindi dañuy kafaara di di di far li nekk seen diggante fekk nit ki mu ngi moytandiku lu mag yi kon kay dañuy wanne kon kay lu mag yi kon du julli ji alxasanaat te xasanaat bii muy wax julli la woon <laughs> ndax waaye dafa julli ba pare dinañ ko gis ci yeneen riwaaye yi insha allah te xadis bi ci al imaamu Nawawi teg xadis sayna Anas ibn Malik radiyallahu anhu loolu amaana duñu ko gis tey parce que nii nii lay gudd waaw euh, euh, te sayna Muaz nañ gisit version sayna Muaz sayna Abu Umama ñoom ñépp loolu day wane ne xasanaat bi waa ji lim defoon lu baax moo julli ji mu def <laughs> waaw mais nettali nag dafa wute voilà mooy kii kaawam la am na ñeneen ñoom ne séparé dinañ ñëw ci yooyu ak waa ji sax moo doon kan insha allahu taala mais l'instant bi comme ñu ngi ci eh, li yaakaar lu lool li am dëkkaaleek bunt bi ñu gisaale ci masala bi kon ñoom ñu ne loolu day wane ni loolu kon alquran dafa tënk affaire bi waaw mooy mooy yonent bi saa saab lool te tamit li boroom bi wax mais in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an nukaffir ankum sayyi'atikum bu ngeen moytandikuloo yu mag yi nga xam ne moom lañ leen digal moom lañ leen tere dinañ leen faral seen ñaawteef yi waaw loolu yëpp day wan ne kon innal xasanaati yudhibna sayyi'aat nekkul ne kon jëfu ndax de toute façon mooy teleku yi yàlla tere loolu lu baax la waaw mais est bu dee nit ki mooy tanu ko kenn du ko baal waaw te pourtant mën na def leneen lu baax <laughs> mën na def leneen lu baax. kon yooyu yëpp day wane ne affaire bi dañ koo tënk voilà kon imaamul xaafim nag dana inna salaata waa jumhur dañ ne xadiis yi ñoo ko tënk inna salaata ila salaat julli ba julli di jot comme ba julli tisbaar diggante tisbaar ak tàkkusaan waaw kafaara day day day day far li ma baynahuma li nekk diggante seen diggante majtuni batil kabaa'ir fekk waa mu ngi moytu yu mag yi mu ne loolu beneen wax la waa jumhur te mooy li diggal fa qaala ta'ifa mu ne am beneen mbooloo nag bu wax ne ini tana ini tunibatil kaba ini tanabat ini tunibatil kaba'ir kaanatil hasanatu kaffaara lima ada al kaba'ir min az-zunub am benn mbooloo bu ne bu dee ne dañoo moytu bakkaar yu mag yi xasanaat yi yu baax yi nit kiy def day far lima ada al kaba'ir min az-zunub waaw wa in lam tajtanibil kaba'ir lam tuhit al hasanat lam tuhit al hasanat as-sayyi'at ñu ne bu dee ne nit ki day moytandiku yu mag yi ndax aay boobu in të in tëj bu ngeen mooy yu bàkkaar yu mag yi ñu leen tere dinañ leen faral seeni bàkkaar kon mbooloo mii ne bu dee nit ki day mooy ko bàkkaar yu mag yi waaw yu rafet ya muy def yu baax ya muy def ah yooyee day kafaara day far lépp loo xamante ni nii ay bàkkaaram la ba mu des ah lima adal kabair mina zunu ba mu des bakkaar yu mag yi waaye wa in lam tajtani bil kaba'ir gis nga bu dee nag moytu ndakul bakkaar yu mag yi la tuhat hasana al hasanata shay'an voilà bu moytuwul kenn du ko ko kiita lool mooy maf bu mu aay bi bu ngeen moytali ko <laughs> yu mag yi leen tere ñu faral leen seeni bakkaar lool noo ciy dégg ci gannaaw mooy bu ngeen ko moytuwul kenn du leen faral dara <laughs> mais bon <laughs> kantaan ak ne bu boobaa xasanaat yi eh, du du du ko far loolu moom aay bi wanewul loolu sauf que ñii lii lañu wax voilà <laughs> voilà lam tuhatu sayyi'at shay'an minha waaw mooy non non non ñii dañu ne waaw waaw waaw ñii waaw wa in lam tajid lam tuhatu al-hasanatu shay'an du dindi dara la du dindi <laughs> wax naa la aaya bi moom wanewul loolu léegi mu am ñu ne wa qaala aaxarun am ñeneen ñu ne in lam tajtanibil kabaa'ir lam tuhatu al-hasanatu shay'an minha wa tuhatu as-sagha'ir am ñeneen ñu ne non c'est bu dee mooy taw ndokuwul nit ki mooy taw ndokuwul bàkkaar yu mag yi hmm? yu yiw ya muy def du far bàkkaar yu mag ya dara waaye nag day far yu ndaw yi ñooñ aaya bii lañ de innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat yu baax ci day yóbbu yu bon ñu ne mais à condition dañ koy boole aaya bële in in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna an ñu ne nag ci boo leen boolee lii lañ ciy génne waa ji bu dee mu ngi moytu na ko yu mag yi bu moytandikuwul bàkkaar yu mag yi kenn du ko faral bàkkaar yu magam yooyu mooy yu baaxam yi innal xasanaati yuzna sayyi'aat sayyi'aat yooyu du kabaa'ir yi du ci bokk mooy yu mag yi du ci bokk parce que waa ji moytandikuwu leen waaye bu boobaa yu ndaw yi kese lay far lii seen wax mooy lan mooy bu dee ne mu ngi moytandiku kabaa'ir yi nag kon yu baaxam man naa far bakkaaram yu ndaw yi ak yu mag yi loolu ngay dégg wax ji <laughs> mu ne waqiilal muraadu mu ne am na ñeneen nag ñu ne ah li ñu namm ci lii mooy anna alxasanaat tere xasanaat yi de takunu sababan fi tarki sayyi'aat li qawlihi ta'aala inna as-salaata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar laa annahaa tukaffiru shay'an haqiiqa mu ne wa haadaa qawlu ba'd al mu ne am na nag lenn ci mu'tazila lii lañ wax ñoom dañu ne lii nga xam ne moom la ñu ci alxasanaat yi takunu sababan ñoom ñu ne xasanaat yi dañuy nekk sabab cause bu tax fii tarki sayyaat booy def lu baax ñoom dañuy tax yow def yu bon yi da lay jafe waaw daanaka da ngay dem ba dootoo mën a tee def lu bon ñu ne loolu la comme li borom bi wone inna salaata gis nga julli day day day day tere borom day aaye borom anil fahsha'i ci njombuti fi wal munkar ak yi nga xamante ne yu ñaaw la ñu ne laat dekkul mukk kon kër bu boobaa ne anna tukaffiru shay'an haqiqa mooy yu baax yi non faruñu dara effacé wuñ dara à vrai dire sukk yow dañu lay teree def lu bon kes loolu lay wax mu ne lii waxu lenn la ci mu'tazila yi mais lii dëgërul tamit am na dëgëre <laughs> suñu boroom ne innal xasanaati yuzhib na nga naan ni yuzhibul <laughs> waaye yu baax yi dañuy nga ne yóbbuwuñu waaw ñoom déggin boobu boo am déggin la mais déggin boobu moo jubut ne waaw yu nit na boobu en la muy tekki mooy dalay soril day tax nga sori loolu am na dëgg la dëgg la dëgg la loolu am na waaye tekkiwul looloo lii mooy loolu benn affaire la yu baax dalay tere def lu bon comme inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar loolu dëgg la waaye loolu beneen mbiri dëgg la mooy ne yu yenn yu baax yi day far ay bàkkaar waaw te bàkkaar yooyu muy far mooy yu ndaw yi waaw ndax julli la waa ñu defoon te yonent way xamal nañu comme li waa jumhur wax léegi ne as-salaatu salaa ba julli ba julli ramadan ba ramadan ak loolu lool umra ba umra wala haj ba haj umra ba umra euh, euh, in bu dee ne juumuma hmm, bu dee ne ma mémoire bon dañuy effacer bakkaar yi fekk waa ji mu ngi moytandiku li nga xam ne mooy saraayir mu ngi mu ñoo moytandiku yu mag yi waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allahu taala voilà ah moo tax lenn li li mu ne al imam ibn Abdul Barr al imaamul kii al hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne karta al imam ibn Abdul Barr nee na dhahaba ba'du ahli al asr ila anna al hasanati tukaffiru dhunub waaw ah, wastadalla bi hadhihi al aya wa ghayriha min al ayat wal ahadith adh-dhahira fi dhalika qala wa yurad wa yaridu al hadith ala at-tawba fi ay fi ay kabira waaw wa yarudul xas ah, wa yaridul xas ba wa yaridul xasu ala tawba fi ay kabira falaw kaanat xasanat tugaffiru jami'a sayyi'at la mahtaja ila tawba waaw léegi mu ne al imam alhamid ibn Abdul Barr al Andalusi an-Namari mu ne lenn ci boroom xam-xamu jamono ji de mooy jamono ji muy dund nee na nee na te lii mooy niroog waxu murjiya xasanaat yi daal dañuy far bàkkaay waaw sukkandikoo ci aay bi innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat ak ak xadiis yi nga xam ne ci li feeñ lool lay niru di wane lool waaw mu ne léegi nag li nga xamante ne nag moo rot di wax ci di xërtal nit ñi ci tuub fii ay kabira ki kabira bu man di doon fa aw kaanat xasanaat tukaffiru jami'a sayyi'aat lamahtaja ila tawba waaw ñu ne mu ne loolu li nga xam ne moo rot di ñaaxaate ci tuub fii ayi kabira mooy ci bàkkaar bu mag bu nekk waaw ndax kat falaw kaanatil xasanaat tukaffiru jami'a sayyi'at la muhtaja tawba hmm? konoonte kon du soxla woo ñu la tuuba fii ayi kabira waaw jami'a sayyi'at la muhtaja la tawba mooy wax ji li nga xam ne mooy li am mooy li waa insha allah li gën a dëgër mooy pour gàttal waxu waa jumhur kën a mbir mi loolu la mooy dëgg jëf yu baax yi am na bàkkaar yi ñuy di mais am na bàkkaar yoo xamante ne foo jaar daa soxla réparation waaw daa soxla te loolu nañ ba ñuy gis kitaab ci wiru tawba tuub mënoo ñëw rey ay nit jël àqu jàmbur toog naan man de tuub naa wala réeral ay nit te yow man nga dem réparer affaire bi man nga ko jotu ba pare dem wax leen ne man kat la ma leen waxoon du loolu nga toog naan tuub naa c'est bon def naa lu baax après léegi c'est bon c'est pas bon <laughs> c'est pas bon ça kon nag euh, euh, alhamdulillah léegi ginnaaw loolu kon nag ñu ñëw nag ci xadiis bi ñëwaat ci xadiis bi ci waa ji nii nga xam ne moom la affaire bi daloon ak saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo solo lu mel ak nan la fa demee noonu al imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala mu ne waa yi nii dafa xam nga sànq gis nañ xadiisu euh, al-Mu'tamir bi mu jëlee ci baayam imaam Muslim moom lañ la jàngaloon deuxième bi mu ne li mu laal ci moom mooy ab fuun wala mu laal ko ci loxo wala dara mel ni kuy laaj kafaara bi léegi nag am na ci riwaay boo xamante ne ni al imaam Abdurrazzaq mu jëla ko ci Ma'mar an Sulaymaan at-Taymi mu jëwaat ci mooy ibn Tarxaan bàyyi Abul Mu'tamir mu ne foofu eh, waa ji eh, dafa dóor li nga xam ne mooy ci ginnaaw eh, benn jigéen mooy son derrière daal la la la teg loxoom voilà léegi nag loolu lépp mooy li wane ne la mu def waaye imaam al mu ne ñëw na ci riwaaya imaamu Muslim ak ashaabu sunan dañoo jël imaam al-Hafiz ngir simplifier sinon euh, imaam Muslim mu ngi nii di tudd affaire yi ci wet gi mais pour ñu gisaale ñëpp mu nekk riwaayu imaam Muslim ak ashaabu sunan mu jaar ci yoonu Simaak ibn Harb an Ibrahim an-Nakha'i an Alqama al-Aswad ibn Mas'ud an ibn Mas'ud mu ne daa am benn waay bu ñëw ne ya Rasulallah inni wajadtu imra'atan fi bustaan waaw fa fa'altu biha kulla shay'in ghayra anni lam ujaami'aha waaw mu ne yonent bay saat waa ji ñëw di tuuf si ni i yonent bay saat salaam man de damaa fekk benn jigéen ci benn tool mais def naa ko moom lépp lépp lu ñu mën a def ak jigéen def naa ko gu gu gu boroom kër mën a def ak soxnaam rek def naa ko moom sauf que nag ah sa yu maag moom de mooy sama pëy duggul ci pëyam waaw fuun naa ko nag takkoo naa moom def naa lu ne ah yonent bay saat salaam maa ngi nii fafal bi maa shi xam nga gis nañ ko sànk waa imaamu muslim ah oui xëy ah, gis nañ ko sànq ñu naan wax nañ ko léegi bi ñuy gis ci lenn ci riwaa imaam muslim bi ba mu ñëw ne yonent bi saa saam léegi man maa ngi nii def def ma def ma lu ma neex tudd nañ ko voilà léegi loolu la euh, bi nga xamante ni nag euh, ci la wax loolu <laughs> waa ji daal di wax loolu <laughs> léegi yonent bi saa salaam. kon loolu gis nga kon kooku li nga xam ne moom moom moom mooy lépp laa def ba mu def daal lenn kese mooy conclure kese ci desoon te def moom waaw mooy lan sama pëy dugg ci pëyam loolu nag moom àgguma ci léegi nag yonent bay saa saam maa ngi nii waaw moo tax yonent bay saa saam doon wax naan euh, bët day bàkkaar bàkkaaram mooy xool loxo day bàkkaar bàkkaaram mooy laal ainsi de suite di wax yooyu yëpp ba ne nag yooyu yëpp li koy dëggal wala li koy ñàkk dëggal mooy alfarj waaw mooy pëy kii nag lu foofu la àggul waaw léegi nag léegi nag bi nga xam ne noonu la demee nag mu ne yonent way saa saa nag kon nag def ma lu la neex daal man maa ngi nii waaw defal daal lu la soob rek teg ma ko ci àtte sauf que léegi mu des mais kii kan la woon mu ñëw ci riwaaya imaamu Tirmidhi rahimahullah kene kii nii Abul Yasar la woon Abul Yasar yaa ngi fàtt non yow fay jarul ma mais damay fàtte di la laaj parce que hmm, euh, dañ ko gisoon ci siira bi yàggoon nañ ci ay mbiram tarjama bu gudd sax te dudd nañ ko keroog fan yee bi ñu naan lii bi ñuy gis euh, sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu juróom-ñaar ñi nga xam ne borom bi da leen di keral bés ba nga xam ne amul kerlu du keram waxoon nañ la abul yasar nii xadiisam boobee eh, abul yasar rahimahullahu taala imaamu tirmidi rahimahullah du ko solo eh, am na ci waa sa ci waa waa ku ko solo waa eh, imaam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala imaam at-Tirmidhi rahimahullah ci abwaabu tafsir ar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa min suurati Huud mu ne Abul Yasar ci boppam moo nettali xadiis bi waaw mu ne même bu dee ne xadis bi imaamu Tirmidi rahimahullah bi mu ëndee xadis bi dane wa hada xadisun xasanun garib waaw la boo xamante ne nii bu wér la waaye saxiix bu wér bu baax bu tumuranke wa Qays ibn Rabi' nag da'afahu Waki' ki ci càllale bi Qays ibn Rabi' ah moom de nga xam ne moom dane waa dina eh, Abdullah qaala haddasanaa Yaziid ibn Haaruun qaala axbaranaa Qays ibn Rabii' an Usmaan ibn Abdillah ibn Mawhib an Muusaa ibn Talha an Abil Yasaar mu ne moom moo meede da'afahu Wakii' wa ghayruhu imaam Wakii' ak keneen ku moom nee na kii dëgërul voilà Abul Yasaar di Ka'b ibn Amr al-Badri yu fekk woon na Badar as-Suu as-Salami <laughs> as-Salami <laughs> min Banii Salima <laughs> ci wàllu Ansaar moom moo nettali mu ne atatni imra'atun tabta'u tamran fa qultu inna fil bayti tamran atyaba minhu waaw waaw nee daa am benn jigéen mu ma fekk fekk moom da doon jaay ay tàndarma ci marché bi benn jigéen ñëw ne ko man damaa bëggoon bëggoon a jënd tàndarma ma ne ko nee na ma ne ko man de am na ca kër ga am naa fa stock boo xam ne moo gën a baax bii may jaay nii mooy comme si jaay moom bii daal am na bu ko gën ca kër ga nee na fa daxalat ma'i fil bayt nee na ba mu duggee ci kër gi nee na daal ndaw si nag mooy ma ma xemmem ko fa waytu ilayha ma ma ma dem ci moom mooy ma ma ma ma dem ci moom rek daal di koy fóon fa ataytu Aba Bakr ma ma dem nag affaire bi nag mu rëccu après dem ci na Abu Bakar fa zakartu lahu dalika ma tuddal ko ko fa zakartu zalika lahu mu ne ma ustur ala nafsika wa tub wala tuxbir ahada nee na Seydina Abu Bakar bi ma ko waxee mu ne ma suturaalal sa bopp te nga tuub dellu ci sa borom yàgg sa diggante te bu ko bu yàgg sa digganteeg borom te bu ko xabaare kenn lii ah Abu Yasar nee na waaye daal falam asbir muñu ma fa ataytu Umar ma ñëw kër Seydina Umar man Abu Yasar fa zakartu lahu zalik fa zakartu zalika lahu ma wax ko affaire bi. fa qaala mu ne ma ustur ala nafsika wa tub wala tuxbir ahada bu wax ma même mooy ma Seydina Abu Bakar wax ne ma suturaalal sa bopp te nga tuub te bu ko xabaare kenn nee na falam asbir waaye loolu Seydina Umar wax ma toog waaye muñutuma fa ataytu rasulallah ma dikkal yonente bi alei saat slam ni lañ doon addu sahabi addu nabii haddathal ashaabu wa ahdu sahaabi as-sihaabu haddathal atbaa'u yukaadu an yura aw aw aw aw lan al ijmaa la ko imaamu Suyuti fu mu ñëwee ci foofu juum xaw ma nag yakaadu añ e, yura xaw ma lan ijmaa waaw mooy e, kenn du ne waaye jamono jii daal diw moo fi nekk kenn waroo wax xam-xam parce que moom moo fi nekk déedéet même bu dee ne moo ëpp xam-xam ne ne kenn du wax loolu ndax jamono yonent waaye saa sax saxaaba yi dañ doon ubbee dañu ñëw di leen laaj ñuy tontu. te yonent bi alayhi salaatu salaam ngi fi te après da koy yëg du masula wax ne lan moo tax ngeen di wax fii lu dul ka wax daal juum bu juumee mu corrige ko waaw mais teg masuleena tere ne leen ku fi ku fi tontooti laaj di nga xam wala kuy laajati sax bëgg nga dem ci keneen waaw te jamonoy saxaaba yi eh, eh, eh, taabi'i yi seen taalibe dañ doon ubbee di wax ci xam-xam te ñoom ñu ngi fi mooy lii tuutee kos rek ñu man kee àtte li nga xam ne euh, yox ka ñoon te ci que euh, ijmaa la quoi kon mooy maa fi ne wala diwoo fi ne kenn warula wax moom kese wax loolu moom <laughs> du wax du ñuy bàyyi xel moo la ñii ñëw na seen Abu Bakar ñëw seen Umar après liñ ko wax daal mënu koo muñ mu ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ba taytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko ko fa qaala mu ne ma axalafta ghaziyan fi sabilillah fi ahli bi mithli hada mu ne ma mi yow <laughs> fekk euh, këram Yonent bi sallallahu alayhi da ko yónnoon ci xare mu ne ko yow da wuti boroom koo xam ne dafa dem ci yoonu yàlla di xare ji ci këram lu mel nii ngay fóot soxnaam ci gannaaw nee na ba ma yonent bàyyi saa saa waxee lool hatta tamanna annahu lam yakun aslama illa tilka saa ba ni nga xamante ne moom abul yasar mu ne ci lay mébéte woon kene nekkul woon ku tuub lu dul jamono yooyu nga xam ne ne al islaamu yajubu ma qabla day mabbal lépp lu ko jiitu ci ay bakkaar mu ne hatta zanna annahu min ahli an-naari ah. mu jàpp na moom ci waa safara la fa qaala wa atlaqa rasulullah sallallahu tawilan yeneen mi daal di mooy mu sëgg di xool dënn bi mooy boo sëggee sa bopp di xool sa sëgg noonu di xalaat mel ni kuy xalaat sëgg sëgg sëgg lu yàgg yàgg mu ne awha allahu ilayhi benn borom bi di wàccee ci moom alquran daal di koy wax yu aqimi salata tarafay nnahaari wa zulafan min al-layl ba ilaa qawlihi dhikraa liz-zaakiriin gisoon nañu aay boobu qaala Abul Yasar Abul Yasar nee na nag fa ataytuhu mu dikkale Yonent bi alayhi salaam fa qara'a alayya mu jàngal ma aay bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ashaabuhu mu ne saxaaba mi ne ko mais yaa Rasulallah mooy kenn ci ñoom mais ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ali haadaa xaassatun am linnaasi aamma mais Yonent bi alayhi salaam lii ngir moom kese la wala ngir ñépp qaala bal linnaasi aamma mu ne li am ba des mooy ngir ñépp la noo tax ñenn ñi ne kon te lii ñu bari moom lañ dëgëral ku mel ni ñoom imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj ne kii Abul Yasar la am na nag ñeneen ñu ne noodu Abul Yasar ah. hada laysa bi Abul Yasar hein du Abul Yasar am ñu ne du moom fan ngeen teg ne laysa bi Abul Yasar ñu ne parce que dafa hadis bii daa am yeneen ñu ko ñu ko nettali ñuy wane ne mbir mi Mu'attib la waaw am na ñu ne fulaan ibn Mu'attib diw mi nga xam ne moo imaamu euh, al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wali Tabarani min tariq al-A'mash mu ne al-imaam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala moom solo soloona jële ci yoonu al-Amash mu jële ci Ibrahim an-Naxa'i banim jàlle mu ne jaa fulaan ibn Mu'attib al-Ansari fa qaala ya rasulullah ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam daxaltu ala imra'a fa niltu minha ma yanaalu rajul min ahli illa anni lam ujaami'a waaw moo na am ñu kon kii la waaw kene moom dane yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam dugg ci benn jigéen jote naa ci moom nag lépp lu góor boroom kër bi jote ci soxnaam ba mu des nag ah sama pëy nag duggul ci pëyam mu ne loolu kon am ñu ne kooku la am ñoo xam ne dañ ne doy déet hein du du ibnu mu'attib mais mu'attib la ci boppam waaw mu'attib la ci boppam waaw akbar léegi hadis boobu ne mu'attib la bon sauf que ñi ko soloo dañoo wérul voilà parce que ñoom ñoom ñoom alkalbi <laughs> ñoom al-Kalbi ñoom ñoo ko nettali quoi waaw ñu ne Mu'attib la al-Kalbi moo ko nettali te loolu qad alimna man huwa al-Kalbi mooy al-Kalbi c'est matruk la waaw mooy koo xamante ne nii ay waxam jalda daq ganaar jalda daq ganaar parce que dëgërul am na tamit ñeneen ñu ne noo nabhan la nabhan la ak tamar benn waay la bu ñu naan nabhan ak tammaar jaaykatu tàndarma bi te kooku tamit dëgërul parce que euh, bon c'est vrai que imam no abbas ci moom lañ ko jële mais muqaatil la ko solo quoi te muqaatil moom <laughs> wax nañ la imaamul Buxaari ni ñu ko ne mais yow muqaatil bii nga ko jële mooy ban muqaatil muqaatil fi di ko wax naan muqaatil bii bor biñ xam ci tafsir mu ne ma jóge ci woon kaw asamaan si ne ndill ma imaamul Buxaari wan di ci suuf moo ma gënal muy jële ci Buxaari boobu <laughs> waaw moom moo ko soloo ci la ko ci Ibn Abbaas ko moo loo dëgëru kede Nabhaan at-Tammaar atatu imra'atun hasna dama am benn jigéen bu taaru bu ko dikkal jamila rafet lool waaye te taaru doon jënd tàndarma mu daal di laal li nga xam ne mooy gannaawam ba pare nag daal di rëccu dikkal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi saa saa am ne ko maa ngi moytu doku mo j'espère du yaakaar naa ne rek ki nga ko du du du soxnaay koo xam ne dama koo yónni ci yoonu yàlla de <laughs> mu dem di jooy di woor di julli rek borom bi wàcce walladina ida faalu fahisha ñi nga xam ne buñ defee lu ñaaw aw am anfusahum wala ñu tooñ seen bopp zakarullah léegi nag aaya boobu ñu daal di koy xabaare mu sant yàlla mu ne mais yonent bi saa saa am lii de sama tuub la nangu borom bi nangu ko mais. nan la borom bi di nangoo sama sama sant ko nag mu wàcce waa qimis o tarafay nahar da ngay gis ni lii bokkul ak lee voilà en plus mooy hadis bi daal diwul euh, dëgër